alayhimu salaatu wassalaam baada a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wali sulaymaan arriixa aasifatan tajrii bi amrihi ilal ardi allatii baaraknaa fiihaa wa kunnaa bi kulli shay'in aalimiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab juróom fukk bi benn mu ne wali Sulaymaana ñeel na Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam tàggataloon naa ko arriixa li nga xam ne mooy ngelaw li aasifatan muy upp upp gu gaaw tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ilal ardi di ko yóbbu fu ko neex ci kaw suuf di ko delloo nag ilal ardi allati baarakna fiha di ko delloo ca suuf sa nga xam ne foofu lañ barkeel te moom la tuddaloon seydina ibrahim ak seydina lut ci kaw alayhim asalaatu wassalaam mooy al quds mooy bilaadu sham mooy jérusalem mooy alqard al ardul muqaddasa di ko fa delloowaat fu ko neex ci àddina bi lay dem ci ngalaw li rek ngalaw li yóbbu ko delloowaat ko fa mu jëm wa kunna te ñun borom bi nekkoon nañu de bi kulli shay'in ci lépp rek aalimiina mooy lam doon yam ci doon doxal yépp nag ñu ko peegoon la te ñun xamoon nañu ko ñun borom bi doon ko takk ci li nga xamante ne nii génnul woon suñu xam-xam wa mina shayaatiina te bokk ma ne shayaatiini te bokk na ci li nga xam ne moom lañ ko tàggataloon nañ ko tamit ci suuratul qasas ak yoo yëlee mu ne bokk na tamit ñi ñi ma ko tàggataloon muy saytaane yi muy abaalisa yi nga xam ne ñoo gën a bon ci jinne yi ñooñu sax amuñu woon possibilité def lu wuteek li Seydina Sulaymaan alayhi salaam bëgg mu ne ñoom nag am na ci ñoom ñoo xamante ne ni ñu bari man ñoo xamante ne ni yaghusuna lahu ñoo ko doon soobul di dugg ci ne nii mooy di biir géej gi di fa génne ya nga xam ne ñooy ñooy trésor ya ya nga xam ne ñooy gayu gànj xajaro yu nekk ci biir géej di ko génne la wa ya'maluna amalan duna daalika waaye du lii kese lañ doon liggéey dañoo jinne yoo yëlee doon nañ liggéey amalan yeneen di liggéey yoo xam ne di ko tabaxal ay kër ak yu mel noonu ay palais yoo xam ne kon duuna daalika yuute gii de muy dugg ci géej gi wakkun naata ñun nag nekkoon nañ borom bi lahum xaafiziin ñun ñoo doon peek ginne yooyu mooy saytaane yooyu ba manuñu woon a def leneen lu wuteeg lii nga xam ne loolu la Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam def bu namm ci ñoom mooy mënuñu woon a def leneen ndax borom bi moo leen peeg daal di woon leen ci woon njett mu ne wa Ayyuba mu ne beneen yonent ba léegi bokk ci anbiyaaw yi alayhimu salaatu mu ne wa ayyuuba muy seydina ayyuub alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ ko ci suuratu saad walillahi alhamdu wal minna id keroog bi nga xamante ne nii naadaa la woo rabbahu boroomam ne an nii e yow sama boroom man de massani ad-dur man de moom mooy ak lor daal dina may dal ci sama yaram ak sama njaboot wa anta te yow arhamur mooy nattoom bu rëy ba comme ni ñu ko fa tudde woon wa anta te yow boroom bi tabaaraka wa taala arhamur yaa daq yërëm ku yërëmaate de fastajabna lahu boroom bi nee na ca saase ma daal koy nangul ñaanam boobale de fakashafna ma bihi min dur ma daal di koy wuññil daal koy teggil la nga xam ne moo daroon ci yaramam ak njaboot ak yaramam li nga xam ne mooy ay ta ak lor ma daal di koy teggil de wa aataynaahu ma jox ko ahlahu delloo ko njabootam de muy soxnaam ak ñooñale wa mis ak mag mel ni ñoom maahum mooy ginnaaw gi ma defal ko la mu ñàkkoon yépp ma defal ko lu mel noonu le rahmatan lii di yërmande min indina boo xamante lii dafa tukkee ci ñun wa dikra ak ak ñeel ngir ñi nga xam ne ñooy jaamukatu yàlla yi xam ne nattu moom du dara lu ne borom bi tabaraka wa taala moom moo la bëgg a teral rek yow jullit bi moo tax mu lay teg yenn nattu yi moo tax yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waxoon comme ni ñu ko tudde woon boo bële bañ doon gis saar boo bële mu doon wax ne ashaddu ashaddu nnaasi bala al anbiya ñi nga xam ne ñoo gën a tar nattu mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam saxaaba ginnaaw ñoom ñu ko to kan mu ne al amsalu fal amsal mu ne ki nga xamante ne nii moo leen gën a topp ki leen gën a niru alayhimu wassalaam kon nag affaire bi loolu la de mu ne kon wa zikra ak fàttali la lil aabidiina ngir ñi nga xamante ne ñooy jaamu ko du yàlla yi mu ne wa ismaila tuddal beneen yonent fii ci saar bii mooy seydinaa ismail wa idrisa ak seydinaa idris wa dal kifli ak yonent ba nga xam ne lañ naan dal kifl kullun ñoom ñii ñëpp alayhim salaatu wassalaam min as-saabiriina bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñi ñooy way munkaj yu mag yi wa adxalnaahum na dugal leen fii rahmatinaa ci suñu yërmande ma daal di leen fay dugal moom ñoom ñoo ñëpp innahum dëgg-dëgg ñoom ñi min as-saalihiina bokkoon nañ ci ñi nga xamante ne ni ñooy ñu baax ñi te yiw de wajan nuuni tuddal beneen yonent ba léegi ci saar bii di al-anbiya alayhimu salaatu wassalaam wajan nuuni di boroom jën wa kan mooy dan nuun boroom jën wa kooku mooy seydinaa ki nga xamante ne nii mooy seydinaa yunus alayhi salaatu wassalaam fàttalikul ba nga xamante ne nii dahaba mughadiban demoon na mer ngir borom bi tabaaraka wa ta'ala mere ñan na nga xam ne nitam na nga xam ne ay attaques mu leen di woo ñu koy gën a bañ ba nga xam ne ci la borom bi di wane màndarga yi mbugal mi dal léegi looloo tax mu daal di woon génn. ba nga xam ne ci la dem zan nuun yi nag li tax ñu koy woowa zan nuun mooy la nga xam ne mooy ba nga xam ne ca la génn daal di dem bañ comme niñ ko gisewoon yéeg ca géej ga ñu ci gaal ga gaa jël ko ñu dem faltaqamahul huut wa huwa mulim comme dañ ko gise woon mooy ñu saal di koy sànni daal ci gàttal ci biir géej gi ginnaaw bañ defee tegoo bant yoo yëlee ndax gaal gi kat fees na te foog am koo xam ne la ñuy génne lañuy ñuy sànni ci géej gi sinon ñu sànni kenn wala ñun ñépp ñu labandoo saa buñ tegee bant bant bantam génn gaa yi ne ko ah moom mu ne leen bàyyi leen ma sànni leen ma gaa yi ne ko ah déet yow ku sell ni yow yow ku mel ni yow dinañ la sànni finalement mu ne sànni leen ma ñu sànni ko ci biir nag géej gi muy gandum jën wi daal di koy wan na nag te biir ba loolu moo tax ñu naan ko gan noonu boroom jën wa de il ba nga xamante ne nii dahaba moom Seydina Yunus ca la dem mughadiban meral ngir boroom bi tabaaraka wa taala ndax ñoom doonu ñoon mer doonu ñoon kontaan lu dul boroom bi ngir boroom tabaraka wa taala fillaahi lillaahi billaahi mooy ci borom bi dañuy mer borom bee tax ñuy mer ku ñu mere yàllaa tax moo taxoon mu mere ay ñoñam nag ba leen woowee ay fani ay ati at gaa yi faale ko mu daal di dem ba mandargay mbugal yi ñëwee fa zanna moom nag mu yaakaaroon ne an lam naqdir alayhi kene ñun daal xataluñu ko fii fii tekk mooy xataluñ ko fii mu fiy des yoo xam ne mooy mandarg nit ñoo xam ne borom bi ci boppam moo xamal képp ku gëm rawatina yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kene moom ñi muy muccal mooy ñi nga xam ne ñoo ko gëm te mbugal bu ñëwee ña muy rëccal comme li waxoon Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam keroog ba ko Firawna doon topp ak yooyu këne yéen moom dinaa leen muccal waaw moo tax Seydina Muusaa ne woon gaaya alayhi salaatu wassalaam kallaa ba waa banu Israaïl di tiit naan innaa la mudrakuun ñun de Firawna dinañu dab mu ne kallaa mukk inna inna ma'iya rabbi man sama borom mu ngi ànd ak moom dina man dina ma gindi mooy loolu la xamal yonent bu nekk loolu la këne mbugal bi bu ñëwee ñoom ñëgëm loolu la waxoon Seydina Luut ne ko man da malaaka yi ñëw ne ko ñun dañuy ñëw ñoo bàyyi leen ñuy def ak sa gaa yi di def góor jigéen foog nañ ne ñun ñoom bàyyi leen ñu ñëw ñoom ñépp lañuy ñuy alak ba mu des sa soxna si sa jabar ji moom dinañ ko alak bàyyi ko ci mbugal meeg ñoom yooyu mooy yooyu la Seydina naa Yunus xamoon kene alayhi salaatu wassalaam kene mandargay mbugal yi taxaw na te ay ñoñam bañ nañ ay at léegi nag moom mu dem jàpp ne borom bi xatalu ko fii mooy ko fii mu fii def ginnaaw ba nga xam ne moom la ko borom bi waxoon mu def ko mooy jottali leen jottali na leen ko bañ gis yiiw gi bañ ko ba takkat takakka daari tëdd ci naaju yi léegi nag ba mandar ngay mbugal yi ñëwee moom mu dem laata borom bi di ko ci jox ndigal lool la ko borom bi doon yedde comme ni ñu ko gise woon loolu lay wax ne fa na mu yaakaaroon ne an lan naqdira alayhi kene ñun xataluñu ko fii kene ñun mooy ne waxuñu ko mooy ne bon obligé wul toog fi comme que gars yi wax na leen jot a te mbugal maa ngi ñëw moom mu dem boroom di ne ko génnal comme la mu waxoon Seydina Lut ne ko génnal bu fajar gi na nga dem te say ñoñ te bu kenn bu kenn geestu loolu comme lu mel noonu la nag. waaye tekkiwul mukk li ko ñeen ñi di tekkee nga xamante ne nii vraiment loolu mooy waxu koo xamante ne nii moom du xalaat mooy lan que ne allah naqdir alayhi moom Seydina euh, Yunus alayhi salaam jàpp ne moom mu njort ne borom bi mënalu ko dara mooy loolu loolu xanaa la daal la pour lambda ki nga xam ne moo gën a suufe ci musulman yi sax xam na ne borom bi mooy borom kattan gi nga xamante ne nii amul dara loo xamante nii lu ko lu ko lottal la ci asamaan yeeg suuf yi naka la ab yonent nga xam ne ñoo gën ci lu borom bi du bind di am njortu gu mel noonu loolu moo tax façon yooyu moom amul ay diwa ko wax ak yooyu wax la joo xam ne dañ koy teg fële mooy wax yooyu nga xamante ne nii tekkiwul dara te dëgërul te nekkul loo xamante ne nii ci xaqu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waxuma la ci seen xaq waaye xaqu jullit bu correct kese mooy ne ku xaw a góorgóorlu rek loolu danga ko leer ne moom xalaatewul noonu rawatina ñi nga xam ne ñooy safwatul xalq ñoom ñooy ñi nga xam ne tànneefu mbindeefu borom bi azza wa kon nag fa dam na allan naqdir alayhi fan aada ba nga xam ne nag ci lay ko jëloo wann géej gi comme ni ñu ko waxee fii da koo tënk fi zulumaati ca biir lëndëm ya muy lëndëmu géej gi lëndëmu biiru la nga xamante ne nii lëndëmu géej gi lëndëmu biiru géej ga waaye lëndëmu fa nga xamante ne nii mooy biiru géej gi ak lëndëmu biiru jën la nga xamante ne nii fala ko jën wa wann mu woote ca biir di ñaan boroomam di ko dagaan an laa ilaha illa ant naan ko an laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa anta ku dul yow boroom bi subhaanaka waaye gàcc ngaalaamaa yow inni man man yunus mii di dan nuun kuntu damaa nekkoon mina zaalimiina ci ñi nga xam ne mooy dañoo tooñ loolu nag bokkul ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne lamdaa yi mooy keneen ku dul yonent mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam seen diggante ak seen borom ñoom mën nañoo waxee noonu waaye mukk keneen koo xamante ne nii mooy ne doobu yonent di wax ci seen àq naan moom dafa tooñoon mukk mooy ne moom li muy wax tooñ xam nga ne moo sori na ak li nga xamante ne nii moom lañ xame tooñ mooy lan la jàppe lan la wax tooñ noonu ba ko yuru ko neen mooy liñ la wax mooy ne xaarul borom bi jox ko ci loo xam ne sarihan mooy sarahatan ci lu leer ne ko génnal dëkk bi loolu kese mooy ndax ñoom comme que ñoo gën a mat lépp loo xam ne tarxiis bu ndaw tarxiis bu ndaw dañ koy jàppe loo xamante ne nii bu doon ci ñeneen ñi nga xam ne du ñuy yonent dañuy jàpp ne lii du dara ñoom loolu dañ koy jàppe lu garaw ndax li nga xam ne fa ñu toll lool moo tax bi muy ñaan mu wax boroomam tabaaraka wa taala ne ko inni man de kuntu nekkoon naa mina zaalimiina ci ñi nga xamante ne ñi tooñoon lañu fastajabnaa lahu suñu boroom ne ca saasa ma daal di koy nangul ñaanam googale de najjaynaahuma daal di koy muccal minal ghammi ca la nga xam ne mooy kër kër góogale mooy la nga xam ne mooy xat-xat góogale mu ne woon foofale ca biiru génn wa wa kadhalika mu ne naka nii rek ñoom jii la ñuy mucc la al mu'miniina ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi de wane mooy nii rek képp koo xam ne moom def nga loo xam ne woo du noonu dellu ci sa borom nga fekk boroom bi nekk tawwaabar rahiima aji jéggalaa koon nangu tuub waaye aji yërëmaa koon wallahu